ñu ngi passé euh, kàddu gi ngir mu tontu ci première euh, série de question bi ñu jëkkoon wax tontu leen après ñu soog ko jàll ci ñu ci des. Euh, question bi ñu njëkk a. salaamaaleykum question bi ñu ci njëkk a tontu. Maxtar Mbeng question Serigne Maxtar Mbeng mi laaj. xaqiqa ak sharia ñuy seen rapport nan la ñu demee ndax doomu aadama bi jullit bi jëfe xaqiqa sànni sharia fële ak ci jëfe sharia sànni xaqiqa fële kenn ku ci nekk lan moom la sa jëf ci jur nan la lay yoonu lislaam gise ma di ko wax ne lislaam ci boppam mooy boole xaqiqa ak sharia ñu commencé tontu question ci waxi imam malik bi nga xam ne moo ne ku nekk xam ne ne xaqiqa tasawuf mooy xam-xam bi koy étudier bi koy gëstu sharia fiq tawxid imam malik sëñ Tuubaa wax na ko ci masalikul jinaan wa man tafaqaha bila tasawufi fa zu tafassuqin sarixin fa arifi jàng nga fiq jëfe ko te faale woo tasawuf maanaam ilmul bañu ba tontoo laaj bi dafa yàgg ca imaam Malik kenn ci borom ñeenti ngir yi nee na kooku faasiq lañ koy tuddee faasiq mooy koo xam ne ay jëfam dafa ñaaw jëful jëf yu rafet amul jëf yu rafet ki nga xam ne dafa mooy ci xaqiqa bàyyi sharia fële zindiq lañ ko tuddee zindiq mooy kan mooy kiy feeñal mu ngi nit nëbb kéefar ci biir lu ci yoon wax rey ñu dem nag ci loolu balaa lislaam nag nit ki boole sharia ak xaqiqa lan mooy sharia yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ba ko suñu boroom yónnee dañu wax ne doomu aadama yi ci kaw suuf yépp dañoo mel ne ay malade ñu feebar yonent yi di ay docteur yi ñuy faj si bi ñu dee ay docteur yu ñuy faj si faj dafa am yoo xam ne mën nañ ko boole ci faj mi mën nañ koo def muy loo xam ne mooy tax faj mi yomb loola la ñëpp mën nañ koo bokk waaye buñ ci jógee kenn ku nekk ak sa feebar kenn ku nekk na feebar ba yàgg ci yow kenn ku nekk fa sa deret bareeg ni mu néewee ak kenn ku nekk ni nga ndawee ak ni nga magee loolu lépp dañ ci tenir compte ci bu ñu lay faj loolu moo tax ñu war a boole xaqiqa ak sariya dama leen koy misaal moo di ni Limaamul Xasaali yi waxee ne ni nga xamee ne docteur bi bu téeméeri malade ñëwandoo ci moom mu boole leen benn prescription ñii daañu wér ñii seen tawat def fam desoon ñii dee ñii seen feebar yokku ndax nit ki dafa bàyyiwul xel ci yimatu doon léegi yonent yi nag dañoo bàyyi xel ci yooyu ñu tuddoon yépp bu fekkee ne dañu ne mbooloo mi ñëpp ñoo bokk benn feebar feebar bi ku ko amee bañ nga ñam ñam sàngam bañ nga ñam sàngam bañ nga ndox sàngam bañ nga ndox sàngam ñam sàngam ak ñam sàngam ak ndox sàngam mooy tax nit ki yomb a faj mën nañoo boole régime maanaam euh, façon lekk mën nañ ko boole malade yépp mën nañ leen a boole façon naan yépp bu ko defee kenn ku ci nekk nag la lay faj di lu aju ci yow docteur bi mooy seet ba digal la ko sharia amooy loo xam ne ñépp a ko bokk kenn ku ci bàyyi dara la ngay def duutu baax ndax mu ngi mel ne fondation ci tabax waaye nag ñépp a ko bokk yonent yi dañuy ñëw indi ko santandoo ko ñépp gannaaw gi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee nañ ci moom yu bari yoo xam ne day seet nit sant ko loo xam ne sant ko kee xool fii sant ko koo xam ne sant ko kee naka noonu itam cheikhul xaqiqa sëriñ sëriñ bi nga xam ne moom nga jox say mbir mu di la faj ci xaqiqa yow malaat bi bu fekkee ne werante woon werante woo woon moom dara dara dara xaqiqa bi lay jaarale fekk sharia bi mooy li yonent bi indi woon nga xam ne moom sañ loo cee wàññi dara boo ci wàññee dara wala nga yokk ci dara lim la garab bi nga xam ne moom la la docteur bi jëriñ mooy sharia bi xaqiqa ba nag di li nga xam ne moom la la bi di digal muy yow kenn ndax ku nekk xam na ne julli defe ko na mu gënee woor defe ko na mu gënee ak yépp du tee nit ki mën na julli na mu ware di woor na mu ware te desee ay bakkaar ak i ñaaw def ak jikko yu bon li nga xam ne nag mooy xaqiqa moo lay won na nga mën a jëfe ba dindi jikko yu bon yooyu yëpp dindi melo yu bon yooyu yëpp ndax dëgg la julli ci boppam ak woor ak prescription yi nga xam ne yonent bi indi na ko yëpp nit ku ci topp daf lay fóot waaye nag fóot moomu dafa aaje itam ak gunge maanaam ku la ko gën a mën a leer ndax yonent bi sallallahu alayhi na ndax muy misaal ni julli amee it eh, ahamee ni mu amee maanaam ni mu itteele mu ne kenn ci yéen bu amoon dex ci buntu këram bis bu ne mu fóot ca wala mu sangu ca juróomi yoon ndax dana amati tilim ñu ne ko déedéet mu ne noonu la julli juróom mel julli diggante julli goo julli day far lépp loo war a def sa diggante ak julli gay ñëwi ci kaw bu ko nit ki jëfee na mu ko war a jëfee ndax buñ seetee julli ci boppam daanu ci génne xaqiqa ak sharia ndax sharia lim lay wax maanaam fiq lim lay xamal ci julli lim la ci sant moo di rek na nga ndox moo xam ne soppikuwul ci meloom soppikuwul ci cafkaam soppikuwul ci xetam nga jàppe ko ci melo yi la ko digalee taxaw kabar boo tu yëkkatee sa ñaari loxo nga xam ne ngëneel la nga ne allahu akbar jàng fatiha ak saar rukkoo siggi sujjoot bam melo julli yu mat nga sëlmal foofu sharia jeexal na si la ca des yoonam ñëw ci waaye xaqiqa moo lay xamal ne boo kabaree danga ngaa xarmal armal mooy lan dugg ci béréb génn ci béréb léegi yaa nga ci bitti bi nga doxee ba dugg ci biir saal bi amee nga atteb saal bi léegi ameetoo atteb bitti kon nit ki bi mu kabaree wan na ne ne àdduna ak li ci biir dootu ko xalaat xelam dootu ci dem dootu ko jëfandikoo dootu ko xool dootu ko itteewoo léegi mu ngi deeyaaleeg boromam mu teewlu ne yàlla ci boppam ak maggam googu mu ngi mel ne ku taxaw sëpp di ko seet di contrôler jëfam yi mu fàttali ko taxawaayam ca saa yomal xiyam ci kanamu yàlla def ci xelam yépp màggaayu yàlla googu tiit di jàng fatiha jàngu saar def ci xelam ne moom kat alquran ji muy jàng yàlla suñu borom ci boppam moo koy njëkk a wax te ay waxam la du waxi keneen bu rukkoo mu wane ne mu ngi damm boppam mu ngi sëgg ci kanamu màggaayub yàlla gi bu këppee jëxam ci suuf moo di place bi gën a tedd ci moom muy kanam gi mu teg ci suuf du dara lu dul torax lul yàlla wane ne man duma dara suuf si ci lañ ma bindoon te ci laa jëm wàcc fa def loolu ci sa xol ba sa xol tiit sa cër yëpp yëpp màggaayu yàlla booy saxoo loolu leeri julli dana la dikkal bu leeri julli dikkee day màgg waxtu woo gënee di julli tey gën a masal julli ga leeri julli di màgg bu koor ñëwee tarbiyatul iraada mooy li si jiitu léegi su borom mu ngi lay jàngal muñ ci koor boo maree bañ a naan xiif bañ a lekk maanaam noonu nga xeexeeg sa bakkan dañoo bëgg nga tàmm ko boo waree itam bul dal dina li ma rawoon ci lekk naan naa ko dabu da nga war a tàmm ñun googu ci lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ci jullit bi bu saxoo lii day set jikko yu bon yi day set jikko yu bon nag ci niñ la ko mën a misaale mooy mbooloo moo xam ne kenn foog feebaru ca kenn woppu ci kenn reggu ci kenn amu ca benn microbe wala maladie nga gaana wala nga siti ràmm bëgg a jaxasoo ñoom duñ ko nangu naka noonu mun na dugg mukk ci biir yàlla yi te ko ju bon des ci sa xol julli ak woor ak mboole bi lislaam santaane dana raxas jikko ji ci kaw booy jëfandikoo xàq mooy lenn lu ci nekk la taxoon mu jóg nga xam ko di ko jëfe ànd ak teewlu ak sellal sa xol ci bépp jikko ju ñaaw bépp jikko ju bon ndax xëy na dana dikk ci yeneen question yi damaa bañ ñu gudd comme question yi dañ ko bëgg a liquider yeneen li ci li la gën a doy ni mu gën a gàtte nga jàpp ko moo di xaqiqa mënu la dem ca sere a demul ndax xaqiqa bi ni ma waxoon ci teewlu gi li nga war a teew yëpp boo ko teewloo te julliwoo yonent bi gis nga Sëriñ Tuubaa ci boppam wax na ne sunu borom du nangu mukk jëf ju ñu jaarewul ci ni yonent bi indee moom mi ñu yónni ne sunu borom kat nii la santaane ne nañ ko jëfale nii nga wàcc ko dem jëf sa jëfi bopp lu jëf de niru niru niru lu am maanaa sunu borom du ca sant te du la fay dara kon nag da ngay mën te itam jëf ji boo ko jëfee ci bitti te sell loolu ko itam du la jëriñ dara kon xaqiqa ak sharia lenn mënu cee wàcc morom ma loolu rek laa ci boobu laaj. ndax sa tom sa laaju ñaareel moo topp ci bu njëkk bi war mu ko euh, bàyyeen tontu léegi waaye bëggoon naa am lu ko jiitu ndax am na yu yu ñu war a wax ba àgg ca moo di da ngay laaj illa yaqaad allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini lan a tax sëñ Tuubaa ko bu ma aventure mukk ne la sëñ Tuubaa day lii tax mu wax lii waaye dinaa la jox tegtal yu bari bu soobee yàlla ni nga xam ne beneen jaam bu dul sëñ Tuubaa wala sëñ Tuuba wax ku ko du la a lu ko wees wala lu ko ëpp njëriñ ci yow ilay yaqaad allahu ma lam yakuni wala yakunu abada li mu bu ñu tàmbalee ci lu ñu solo ndax sidna abubakar nee na inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli suñu diine ji dañ ko tëral ci toxal maanaam da nga naan bi nee na jibril nee na suñu borom nee na wala diw nee na diw nee na yonent bi nee na waaye doo seet lu jub ci sa xel ak lu mu rafet rafet ngeen nii la nu bàyyi ci xel tax nu tàmbalee ci ne jële naa ko jële ci moom ne sëñ Tuubaa bu mu jógee seet da di jaamu yàlla ba suñu borom wan ko yoolu jullit ñi ko jiitu ñépp xeeti yool ya ak nañu toll mu gis ne yoolub ñi xare woon badar la ca gën a xemme mooy ca gën a rëy gën caa rafet gën caa mat gën caa xemmeemu mu laaj suñu boroom nam koy amee mu ne ko wéy na julli mënatu la koo may jàng mënatu la koo may woor mënatu la koo may xam le nit mënatu may ndax wéy na ba mu naagu mu ne ko waaye danaa ko jaay moo ñu ko ne ko ndax sañ naa xam njëgg mu ne ko waawaaw waaye ku yow jaar na fi laaj ko te ku ma ko ci wax da nga koo woon gannaaw ndax duñ la nattu nattu wàllu nattu yonent lañ lay teg te bu ko sa bakkan nga dee mu ne ko bu ma ko sañee xam naa ko xam mu limal ko yooyee mu ko limal daañ ca lim doo doxu ci say loxo doo gees sa gannaaw doo lekk ba suur doo tëdd ci lal nelaw doo toog waxtaan la la neex doo téer asamaan lim nañ ko ba muy yu bari boole laak say noon samaaniye xijajin lu ñu xam ci lu bon yàlla kàttanal leen ñu di la ko def ci lu metti ak loo sib bis boo nee lu ma jotee yéen lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo nee uh lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo xamee si gëm na lu bon bon du ma rékki si yem ci waaye dama lay alag ba mu ko waxee ba yooyee ne mu jeexe mu ne ko nangu naa ko teg ma ko dégloo dégloo ba sëñ Tuubaa fabee yen boobu yenu ko ba àggale ko fa mu ko war àggale ñu limaale ko ci ahli badrin ahlu badrin mooy bu ñu seetee jullit ñi dañu naan ñooy ñi ci gën a rëy mbir ñoom rek la suñu boom ne lu leen neex def leen sañ leen ko te du leen wàññi dara ulamaa yi bu ñu dee seet ñi gën ci jullit ñi dañ leen lim ay catégorie ahlu saqifa tudd nañ leen ak ahlu daari nadwa waaye ahlu badrin lañ teg ci kaw ñépp seen gannaaw la ahlu bay'at ridwan soog a ñëw ahlu badri ñoo ñi doon xare badar nga xam ne bu dul woon ñoom lislaam du taxaw ulama yi dem nañ ba ne seen fas yooyu ñu doon war di jihaaral yonent bi puurit mii génne ci gémmiñu fas fi buñ ko peesee moo jëfi wàlliyu kamaal puurit maay wat jëfi wàlliyu ji kamaal sëñ Tuubaa suñ borom defal ko fekkewul jamono ya mu boole ko ci ñooñu yéegal ko ci seen ko illa yaqaada mu ne illa yaqaada allahu maalam yakuni wala yakun am na lu ci des waaye daanu ci dem ci question yi bëgg a ñëw bu soobee yàlla question am nee na day laaj ñeenti dee yi nga xam ne balaa benn jaam ngay suufi bala ngay àgg ci yàlla dee bu ci ne da nga ko mos waxuñu yonent ndax mu buwa moom suñu borom daf koy tabaxaale ci nit borom kashfu bu taxawoon fekk wali taxaw akub yonent bu xoolee yonent bi dana gis ci jëmm ji nubuwa ga nekk ci biir waaye wali bi nga xam ne kenn fetxoogu ko bu ko xoolee day mel ni jëmmi nit ñi rek loolu moo tax waliyu aw meloom istidaad bi rek lay judduwaale maanaam disposition yi xam nu ma ko mën a waxee ci wolof waaye fetxu gi day liggéey ba am ko yonent nag luñ ko tabaxaale la mën nañ ko war waaye kenn mënu ko cee dindi moo tax ñu ne yonent du yàqule waliyu nag dana yàqule fekk gisagul nabi Muhammad sallallahu taala alayhi wa jëmm jooji muy waliyu wala muy siddiq wala muy xutbul xaws wala muy nit ku baax ku mu mënti doon judduwul àgg ci yàlla am na lu ko dese li ko dese mu di yoon wu mu war a jaar ba àgg ci boromam yoon woowu lañ wax ne ñeenti dee ngi fi dee gu bula dee dee gu wert gu weex gu ñuul gu xonq nit ki dana dem ba dee dee gu njëkk gi mooy bokkati lu nit ñi dara bokkuñu lu ñuy yëg bokkul ak nit ñi lu ñuy yëg bokkul ak nit ñi lu ñuy gis bokkul ak nit ñi lu ko neex bokkul ak nit ñi lu ko intéressé Seydina Junayd bi ñu ko laajee ma sifatul aarif lan mooy aarif billahi nit ki xam yàlla bu defee ne kaana huna fa dahaba mu ngi woon fii dem na ñu dellu ko ko laaj mu ne kaa inun baa inun maanaa kaa inun fi zahirihi ma al wa kainun wa bainun anhum li annahu kainun ma alxaqi fi batinihi jëmm la joo xam ne ak saahiram day nekk ci biir nit ñi ñu di ko gis mu amee bopp ak loxo ci tànk du wuute nit ñi dara ci saahir waaye biiram jotewu ci nit ñi dara la ñu bëgg bëgg ko la ñuy wut wutu ko la ñuy gis gisu ko la seet seetu ko kooku mooy borom dee gu njëkk gi deewum ñaareel gi day dem ba yemale lu neex ak lu naqari beewu ñetteel gi day yemale ku ko tagg ak ku ko ŋàññ xam ne lan dong la xool ci adduna mooy yërma mooy yërmande yàlla ak ngërëmam leneen du ko gis dégg ko ñetteel mooy duutu yëgati métit am na ci arifuna billahi koo xam ne tànk ba dafa ngaloon ñu gis ne dañoo war a dagg tànk bi waaye ku ñàkk fit la doom ji ko xam ne docteur bi na nga nit ba mu kabar di julli waxtu wu ñuy julli moom boo baxaloo ndox sotti ko koy dula yëg nit ki balaa àgg ci yàlla dana dem ba mbindeef yëpp mel ni amuñu buñ ko bokkoon ñoom ñëpp jublu ko buñ bokkoon ñoom ñëpp won ko gannaaw buñ bokkoon ñoom ñëpp di ko lor buñ bokkoon ñoom ñëpp di ko jëriñ yooyu la yemale képp dara du ko itteel lu ngërëmal yàlla dara du ko neex lu dul bànneexu ci leeri boroomam dara du ko itteel lu dul maqaama mu yëkkati yomal yëkkati ko yomal qiyaam ñeenti dee yooyu dafa tekki rek nit ki ni muy jaareeg bakkanam di ko tere lu ko neex ba mu sax ci moom ba mu melowoo ko ba nga xam ne daanaka duutu nit kooku mooy deegu nga xam ne moom matale mooy gi ñuy tuddee al mawtul azraq mooy deegu bu gi moo mujj ci dee yi dara ci àdduna ameetul dara sidna abubakar siddiq radiallahu anhu dafa tollu jamono yoo xam ne buy wax res wu ñu wàjj di la xeeñ lu mu woon resu boppam la woon ragal gi mu ragal yàlla njàqare li mu dëkke jàkkaarloo gi mu jàkkaarloog màggu boromam tàngaar yi muy jur ci biiram ñoral res wi muy dund buy wax muy xeeñ buy noyyi muy xeeñ kooka moo tax sayyidina euh, euh, muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne man araada an yanzura ila mayitin yamshi fawqa sara falyanzur ila abi bakrin képp ku bëgg a gis kuy dee te ku dee ba noppi te dox ci kaw suuf xoolal Abu Bakrin dee googu Seydina Abu Bakar mooy Seydul na yoon wa mu jaaroon la aarifuuna billahi yi jaar faw ñu taxañ ñu jaar ci yoon woowu yoon wi nag bu nu seetee dee yi daanu ne ñeent bu nu seetee maanaam xadaraat yi daanu ne ñett ndax diggante muhaadara ak mukaashafaat mushahada waaye bu nu seetee maqamaat yi ci digg bi xëy na daanu ca àgg am na question yoo xam ne dana war a indi loolu danañ tudd maqama yi demee ni kii wusuul fanaa baqa tamkiin mushahada daan waxtaane benn bu ci nekk jaam bi na muy def ba àgg ca bu fa tolloo lan mooy ay merom bu fa jógee fu muy jëm ba fa àgg waaye yem ci bu ñu demee ba am na laaj boo xam ne mu ngi laaj man nan laa classé Cheikh Ahmadou Bamba ci biir walli yi bu boobaa waxtaan woowu loolu dana ci génn mu dem ci beneen laaj kun kun ci Ahmad Bamba ne jox nañ ko kun kenn mësula solo kenn mësul rapporte ci ulama yi fu ñu joxe kun lu dul doomu aadama lu dul doomu aadama kañ la kun masa njëkk a feeñ ci taarixul islaam qitaalu Tabuk keroog ci Tabuk métti na métti goo xam ne xam ngeen bi saoudite ni mu tàngee di désert ay montagne jamonoy tàngaay amuñu yóbbal bu doy amuñu ndox mu doy fa ñu jëm sori sallallahu alayhi wa sallam ne ndigalal suñu borom dikk na jullit ñi nañu dem xeexi Tabuk warwaay yu doyul amoon na sax ñoo xam ne kenn sikki sàkkwul ci seenu gëm te des nañu gannaaw maanaam demuñu ndax métti waay ku mel ne Kaab ibnu Malik Hilaal ibnu Rabia Umayya Umayya ibnu Rabia Hilaal ibnu Umayya ñooñu ñooy ñett ñi alquran di wax wa ala salasalati euh, laqad taaba Allahu ala nabi wal muhajirin alladhina tabu fi sa'atil usrati min ba'di ma kadat tazigh qulub fariqin minhum thumma taaba alayhim innahu bihim ra'ufun rahim wa ala salasati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatubu inna Allaha tawwabun rahim bi nga xamee ne ñi gën a déer gëm ñëpp dem nañu sallallahu alayhi wa sallam seetlu na sayyidina Abu Zarrin gisu ko ci saaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xelam dem ci yool bu màgg bi ak ne suñ boroom dana mere ab diir ñi des gannaaw mu seen jëmm ji ñëw te kenn xamul lu mu doon mu ne ko kun aba zërrin mu daal di nekk sidna abu abu zër foofu la kun commencé feeñ kun nag ci àdduna la ñu ne kenn mësula solo fu ñu ko joxee jënn jëmm ji dul doomu aadama maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ko doon jox nañ ko waa ajana ñoom ñëpp kun la ñuy amee lu nen na nekk loola nekk loolu mooy kun kun nag am na question yu ñuy du ma ko fàtte bu soodo yàlla daan waxtaan ba ci kun diggante kaafam ak noonam ak jaam bi nga xam ne moo am droit ci di xaar kun ñëwal ko ci ñaareelu question ba tey mu may laaj iblis na mu demee xam na ñu am na ay xisa yu bari yoo xam ne dañu wax ne iblis jinne la woon inna inna iblisa kaana min al-jinni fastaqaana min rabbihi afattaxazuunahu wa zurriyyatahu ilaah iblis daañu di nettali yenn xisa yoo xam ne ñii jàpp nañ ko xuraafaat ñii tudd nañ jàpp nañ ko amoon mais malaayika yi am na ci béréb yi suñ borom yi yoo xam ne ay jinne ko dëkkee woon ba fa malaayika yi ñëwee xatal jinne yi ñu daw benn bis ñu fekk leen ci benn pàkk ñu daw wacc fa xale bu jigéen bu ndaw ñu for ko ñu koy garde gannaaw seetaane la su jekkee ba ñu nekk ci seen waxtu yi ñu nekk ci extase ñu ñuy jaamoo daan dem ci malaayika yi seen xeetu jaamu ni mu demee ak xeetu jaamu yi doomu aadama ci fu ñu demee ci wa innaka la ala xuluqin azimin géej gi sëñ Tuubaa tënkee muqaddimaatu lam baax ñu ñëw nekk jànq soosu bu ñu demee ba nekk mag nekk jànq boo xamee ne rek dem na bay jéema a yàqal malaayika est malaayika seytaane mën na koo yàqal wala déet ndax ab yonent malaaka war na mën na koo yàqal wala déet daan ci dem bu dikkee dal di ñoriku ñu won ko gannaaw dem ba ñu jàmbat ko ñu digal leen dañu fab gilintu safara ñu wax ko ci bu ko defetee mais fi ñu ko defee la ëmbee muy iblis ci wax ñooñu nee naa leenu xista boobu am nañu ko dëggal am nañu ko def muy xuraafa lu ci mën di am iblis am na jàmb sama borom bind la dooleel ko nettali xistaam ak aadama nee ñu nekk na sangub malaayika yi waxuma malaayika yépp ndax malaayika yi am na alaaluuna ñu suuf li alaaluuna mooy ñi nga xam ne kenn digalu leen woon ñu sujjóot ci aadama alaaluuna min al malaayikati wal afraad min al bashari xaarijuuna an daairati al qutbi al xawsi ñooñu suñu borom digalu leen woon ñu war a sujjóot ci aadama waaye malaayika yi ñoon ci suuf ñoom lañ digaloon ñu a sujjóot ci aadama iblis nekkoon seen kilifa mas na jàng ci lawxul mahfuus ne suñ borom dana digle ji buñ demee ba mu yàgg loo xam ne dana am jaam bu ko weddi bu ko bañ a def bu keroogee jaam boobu suñu borom dana génne dana ko far ci diwaanu malaayika yi dana ko yóbbu safara muy kilifa ak way texee di ñëpp moom ci boppam mu daal ne lii mënula am suñu borom ni mu mel mënula digal kenn nga bañ koo def ba ñu tabaxee aadama alayhi salaatu wasalaam suñu borom digal iblis na ci sujjóot iblis bañ ne ndax moom ci safara lañ ko bind nee ñu ma ngay genn ko bindu ci safara googu lay woon ñeneen ñi wax leneen safara dafa leer te ba nit dafa ñuul aadama ñu ngi ko bind ci ban te iblis jàppoon ne kaw suuf si booba mooy si gën ndax mooy jiite malaayka yëpp te mun naa def benn sibra ci kaw suuf su mu si jootul mu ne itam mu ngi seet ba xam li ñu waxoon li ñu bindoo gisoon ci la xam ma fës ne dana am ku bañ bu ñu bu suñu borom diglee ndax dana am wala déet ñu di ko romb di sujjóot ba mu des moom ñu daal di ko tëgër ba jëfu ah yow nag da nga foofu nag rëy jàpp ko mu daal ne moom moo bañ suñu borom laaj ko mu ne moom moo gën aadama Iblis nag boobu la daal def moom taxaddi maanaam mu sànni defi suñu borom la aqudanna lahum siraataka almustaqima summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa laa tajidu aktharahum shaakirina mu ne suñu borom yow de fa maa woytani yow de dawloo nga ma génn nga ma ci ñu baax dugal nga ma ci lu bon def nga ma may aji texee di def nga ma may nitu may euh, jaamu lëndëm boo xam ne dafa dëkk ci lëndëm jóge ci lëndëm jëm ci lëndëm waaye sa jaam ñi day danaa taxaw galandu ci sa yoon wi nga xam ne ci la sa sopp yi war a jaar ba mucc danaa ca galandu kenn du fa jaar danaa leen dikk dikkee jóge leen ci seen kanam ak seen gannaaw danaa leen jóge ci seen ndeyjoor ak seen càmmooñ te bu soobee yàlla danaa far ak cant ci seen i xol suñu borom ne ko na di ñaan suñu borom ne ko na nga ma may kattan suñu borom kattanal ko mu mën a daw daw waayu dereti doomu aadama mën a daw diggante yàppam ak deretam ca loola la fexee ba génne aadama àjjana suñu borom nag ne ko inna ibadi laysa laka alhim sultaanun sama jaam ñi nga xam ne sama dëgg jaam lañu maa leen tànn daw man ci ñoom nag dara Iblis xissa euh, la yu bare bare bare yu ci nekk waaye am na question yu intéressante ma wax leen rek ne Iblis am na ñaan na suñu borom nag ne ko na ko yéexe ba ñuy dekki suñu borom ne ko déedéet ndax bu boobaa dee day jeex waaye danaa la may ba ñu ëpp muftu bi ëffuk ñaar maanaam rek fii doomu aadama ngi dox ci kaw adduna Iblis a ngi dund mën a soppiku fanweeri milliards yi jëmm yoo xam ne ji ci nekk ngay yàq daañu wax sax ne suñu borom daf koo jox payum góor ak muy jigéen fu mu toll di booloo di jur ay ay milliards ak ay milliards ak milliards suñu borom daal daf ko kattanal li gën a gàtt kattan goo xam ne jenn doomu aadama jumul lot nga ci mucc ko bu yàlla doxul seen diggante daan ko gis. ba tey moom ci question boobu mu ngi laaj euh, euh, lamba bacharique et l'âme angélique l'âme angélique am ngeen ange. malaaka daañu wax ne sëñ Tuubaa bind ne ko malaayika yi suñ borom daf leen bind ci leeram amuñu dara lu ñu lu lëndëm du ñu lekk du ñu naan amul dara lu neex ci ñoom lu dul jaamu seen borom wuute nañu doomu aadama yi ndax doomu aadama maanaam synthèse la maanaam message la lépp lu yàlla bind daf ca sakk def ci doomu aadama sàkk ca ci biir doomu aadama lu représenté loolee malaaka maanaam lu basit la amul ay xaaj leen dong la ndax ruux ci boppam bi ñu laajee limaamul Xasaali lan mooy ruux dafa ne kenn sañu ci waxtaan ndax loo xam ne lii digaluñu woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu mu mu mu firi ko mu expliqué ko beneen jaam sañu ci wax ba ñu laajee yonante bi sallallahu alayhi wa ruux dafa ne alquran dafa nekk way salunaka ani ruuxi qul ruux min amri rabbi ñu ngi la laaj ruux ci mbir yàlla yi la bokk maanaam min aalami lamri bokkul ci aalamul xalqi suñu borom eh, bi nga xamee ne gaa ñi ñu ngi laaj sax ñoom ñu ngi laajoon du ruux bi nga xam ne mooy esprit maanaam nafsu naataqa ñu ngi laajoon ak nafsul xayawaaniya nafsul xayawaaniya maanaam eh, le souffle vital vapeur bu woyof boobu nga xam ne di comme masalan buñ seetee buñ delloo ci kitaabu nafxi wa taswiya fan fa isa sawaytu wa nafaxtu fihi min ruux ci suñu borom bi muy bind aadama ak bi muy bind bi muy bind bépp nit taswiya mooy tëral plan maanaam sàkk jëmm ji sàkkal ko ay loxo ak tànk ak lépp lu war a am gannaaw loolu mu sàkkal ko organisme bu mat sàkkal ko lépp ba nga xam ne préparation bi mat na mu mel ne tey yow mu bëgg woon a taal safara matt mi dafa dijj boo ko seeti teg ci du tàkk nga fab nit mooy ñax mu nooy mi nga xam ne gaaw na tàkk wala nga sotti ci pétrole jiital ko teg ci matt mi ko gën a dijji ba teg ci nganj yu dijji yi nga xam ne booy ko set di ci teg wala nga indi essence sotti ci wala pétrole nga xam ne booy ko set muy tàkk noonu nga préparé li nga xam ne boo indee kii bi da nga ko war a taal noonu ñu suñu borom bind nit ki ba lépp mat ba nga xam ne roox gi boo nee ëf ah, mu daal di jàpp mi nga xam ne boo ko setee teg ci loolu ñu ko woon muy nafxu ak taswiya loolu doomu aadama kon xaaj yu bari yoo xam ne buñ ko dee lim xëy na daan fi fanaan pour wan leen ni nga xam ne noonu la wuutee ak malaayka mi nga xam ne dama ne la basit la maanaam nekkul murakkab nekkul maanaam lu composé ba tey ci jaamoom ci noonu la demee malaayka ñii dañoo dëkk ci rukkoo ba abadan ñii dëkk ci taxaw ba abadan ñii dëkk ci sujjóot ba abadan ñii dëkk ci diju ba abadan waaye saa su ñëw daañu ci am ci jaamu yàlla googu li ñuy jëf da xam ne du soppiku loo xam ne dana tolloog bu ñu boole woon jëfi mbindeef yépp benn biir doomu aadama bi nag suñ borom ci li mu composé suñ borom composé mbiram seet li gën ci li mu bind dugal ko ci seet li yées ci li mu bind dugal ko ci ak li ci diggante bi mu fab ci gën ci mbindeef yi muy nit nit ki représenté buñ seetee awalim yépp lu ci nekk am ca loo xam ne lii moom la représenté ba tax ñu war a tenir compte ci loolu lépp ci ak jaamoom kon malaaka fi mu wuteeg aadama bari na mooy doomu aadama am na li malaayika am ba noppi am leneen lu malaaka amul loolu moo tax doomu aadama mën na dem ba féete kaw malaaka ci xam-xam ak ci ba loolu lu ko waral lu ko def buñ seetee daan sax ci suufi yónne yi benn ñu commencé ci ki nga xam ne dañ koo laajoon benn laaj boo xam ne kenn xamu ko mu teen sëgg xool ndeyjooram xool gannaawam xool càmmoñam xool dënnam dal di dal tekki laaj ba ñu ne ko lu tax bu ñu la laajee ne nit ñi nit ñi nit ñi soo ñi koo wax mu ne damaa laaj malaaka mi sama mbagum ndeyjoor xamu ko ma mi ñi ci sama càmmoñ xamu ko ma laaj ñu tiim xam ko ma laaj sama xol mu wax ma ko di doomu aadama ci àdduna nga xam ne bu gisee kawtéef goo xam ne sax dëkkul fii daf koy laaj Seydina Jibril ba ba mu demee Quds ba mu jiitee yonante yi bu ñu yégee bu ñu soog a yéeg ah ba tey melow nit yu des ci moom nee na dem nañu maag Jibril ah ma war ci alburax ba ñu romb lu mel ni garab ma fekk ci lu mel ni ñaari tàgg ma toog ci tàgg nii Jibril toog ci tàgg nii raf rafu laa laa naa wut sunu Seydina Jibril xam man rafuma sax booba laa xam ne sidna jibril moom ëpp xam-xam ndax dafa xam li jëm si ci nun na mu mel man nag xaw ma ca dara ñu wéy ñuy dem ba sallallahu taala dal di ñu fàggul ko melaw malaaka nga xam ne lu mu gisati daf koy xamee ni ko jibril xamee ñu ànd di dem ñoom ñett ak alburaax ba mu àgg si sidratul muntaha fi nga xam ne mbindeef du ko weesu mbindeef du weesu foofu du malaaka du yonent du wali du leneen jibril yem foofu albarax yam foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sidna jibril doxandam mu ne ko su ma waaxu woon tuuti benn lu toll ne muñ ci baaraam damay lakk seey ni karaw di lakk ci safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem bi mu demee amuñu karaw karaw ak tableau Seydina Jibril ak Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak albarax bi ñu demee Sidratul Muntaha Seydina Jibril yem fa alburaaq yam fa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyeeti melow malaayika am melow woo xam ne doomu aadama yi xamuñu ko ñëwul ci seen làng du na demee bu mu seetee suurat nañ ni sëñ Tuubaa dana ne maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayabatun fal taqra an suuratan nañu maqaamay gën ji mu di salaatu ala sama kurul boromam xamu ko boo ci bëggee xam tuuti jàngal suuratu nañu wa najmi ida hawa ma dalla saahibukum ma gawa ma yantiqu an alhawa in wa illa waxyun yuuxee allamahu shadidul quwa du miratin fastawa wa huwa birufiqi laala birufiqi laala al ufuqi laala min al qalbi liannahu law kaana birufiqi mubin la yastatiu an yandura an an yarahu azza wa jalla wa birufiqi laala suma dana fata dalla mu jege boromam sa mbërtalu ba mel ne xaaba xaw sëy ni mooy xoccub ñaari xalaat bu nu ne cercle bi ñu feete kaw lépp dafa dafa représenté suñu borom azza wa feete suuf lépp dafa buur gu ko gu takk cercle bi foofu séddale ko buum gi mu tàmbalee fii di yéeg bi mu dikkee fii jeexal na li bindee fii moom weesu na foo xam ne mbindeef àgg na fa ci xam walla ci dem wala ci ñëpp dara desatul lu xam ne lu yàlla dong moom la mbindeef amatu fa yoon lii kon lii moo représenté suñu borom fa kaana qaaba qawsayni mu nekk xoccug ñaari xale yi maanaam ñaari arc yi aw addinaa wala mu gën a jege loolu mu gën a jege loolu mooy bu ñu seeyee ci màggug azza wa jalla ba ak dellu seen di bul wujudil mawhubil xaqaani fa awha ila abdihi ma awha bi xayri wasitati jibril suñu borom foofa yekkeewal ko yikkeewal goo xam ne jaarewul ci jibril jibril li gu ko xamu ko nee na foofa suñu borom ko fa ñetti façon yi xam-xam benn xam-xam boo xam ne araam na mu xamal ko kenn diggante ba boroom fekk la ak xam-xam boo xam ne war na ci moom mu xamal ko mbindeef yi mooy alquran ak lu mu indi ak lépp loo xam ne ci xaddis xam le ne ko ci sharia ak beneen façon xam-xam boo xam ne bu gisee ku ko soob te mën koo yenu attan ko te neex ko mu xamal la ko xam-xam boobu ci la awliya yi rawantee moo tax Ali bi Taalib ne am naa ci xam-xam loo xam ne Jibril amu ko Mikaayil amu ko Israayil amu ko Israfil amu ko ndax ci xam-xam boobu la ko suñu borom taxe nee na laqad alqaytu lisaani fii fami fan fatahat lii alfu baabin min al ilmi foo xaqil maabud la wudi at lii wisadatun jalastu alayha la xakamtu ala ahli tawraati bi tawratihim wala ahli l injil bi injilihim wala ahli hada al quran bi quranihim tàbbal naa sama lamiñ ci sama giriñ junni bunti xam-xam ubbi ko ci man buñ ma tegalal njeganaay ma toog ca danaa attee ñoom tawrat ci seen tawrat ñooñ injil ci seen injil ñooñ furqaan ci seen alquran ji sëñ Tuubaa neex xafistuma astuuna an dafaatiri fala takun an xidmati bi faatiri ci xam-xam boobu la doon ci mbiri sallallahu alayhi wa sallam kon buñ delloo ci euh, ko dugal ci yaram boo xam ne fa gën a suufa ba ñës ba ayima yi mën naa yéegit ba féete kaw malaayika yi loolu moo tax suñu borom ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwimin summa radadnaahu asfala saafilina illa allazina amanu wa amilu salihaati falahum ajrun gayru mamnuun bu ñu naan doomu aadama ci gën jaarafeti melo mooy istidaad boobu moo xoon ak disposition disposition yooyu moo xoon ak ni mu ko composé muy gën jaamati composition nga xam ne nit ki mën naa àgg ci boromam foo xam ne malaayika xelam xalaatu ko waaye it mën naa dellu ba yées maanaam animaux yi moo tax mu delloo ko gannaaw ca gën jaa suufe yi ña suufe lu dul gaa ñi gëm te jëf-jëf jiw kon ah, al laam angélique de laam bachir euh, bu nu seetee seen différence lu rëy la daje na nag ci kenn ku ci nekk ci leeru yàlla lañ la bind ndax a nafsu tamutu ahlu sharia yëpp dagal d'accord nañ ci Euh, ah, immortel laan immortel daanu dem tuuti bu ñu àggee ci fi ñu wax ne am na question buy laaj ndax sëñ Touba loolu euh, Moussa Ka sëñ Moussa Ka wax ci masaali ko ñu naan naan li sëñ Touba wax ne bi Moussa labalee na ak Nuuhin mbënn mam indi woon doomu aadama yi ci kaw yëpp suñu borom far leen ak yooyu yëpp sëñ Tuubaa mu neen moo leen joxoon ay mbóotam bu nu dee waxtaane loolu am na question bu ko tudd bu nu dee waxtaane loolu daanu dem ci mbirum am bashirit bu soobee yàlla daanu ci yoxe explication bu leer insha allahu rabbi ba la ko sëriñ pay mooy laaj ndax sëñ Tuubaa moo bind ne ay taalibeem yépp dañuy dem àjjana bala ma ko expliquer dara danaa ko xamal ne taalib bu nangu seen njëbbal day dangay dem àjjana waaye lool sax yemunu ca du ma gun ci lu dul xam nañu ne àjjana mucc maanaam lu jafe la ndax iblis mu ngi waxtaane sànq sëñ Tuubaa wax na ne bi muy misaal ne summa salaamatu min al xuruuri la amru rabbi as'abu lumuuri li annahu yakunu bil ilmi kama yakunu bil jahli bi qawli al ulama mucc lu jafe la waru lu yomb dana dikke nit ki ci xam-xam bu bari dana dikke nit ki ci jaamu yàlla bu bari dana dikke nit ki ci cër bu ko yàlla cëral muy baatin mu war ko nga xam nañ ne ñi nga xam ne dañoo xam yàlla sañ-sañu yàlla bi ñu gis moo tax fu ñu toll rek ñu ngi ci tiit Cheikh Abdul Qadir Jilaani nee na suñ borom jox na ma ñeen fukki kóllëre yi wóolute yoo xam ne nee na duma la def mëkkru mukk maanaam du ma la fexeel maanaam du dugal alkande ci sa biir dund wala alaxira maanaam ku mucc nga waaye nag loolu lépp taxul sama xel dal ndax xam nga gëmu xam yàlla rek xam sañ-sañam ba ndax suñu borom bu ko sooboon mu ne la duma def lii ba noppi def ko te du tax ba dañ sax loolu duggul seen bopp xam naa ne waaye sallallahu taala alayhi wa sallama keroog ci xare badra ba mu nekkee ci aris ba mook sidna abu bakrin tàllal na suñu boroom ay loxoom ne ko nang ma may ndimbal ba suñu boroom nangu xamal ko ne ko it ne nangu na danaa la dimbale ci yéefar yi ndax booba ñëw nañu ñetti téeméer contre junni waaye teewul bi xeex bi daatan tàmbali mu nekk sidna abu bakar ca mbaar ma tàllal ay loxoom yàlla di ñaan naan ko suñ borom kuréel bii day bu ñu alkoo déefatu la jaamu ci kaw suuf yëkkati loxo yi ba làmbaay gi mu làmboo woon tegoon ci kaw mbagg yi wadd ci suuf si Nabukar for ko teg ko ci kaw mbagg yi ne ko baada munashadatika rabbika fa inna laa qad qabila da'wataka noppalal sa bopp wàññil toroxlu beeg ñaan gi suñu borom nangu na sa ñaan gi si Nabukar xamul lu yonent bi xamul de ndam si naa boo ko rek am as ci yonent bi waaye nag yonent bi dafa gis lu mu gisul gis xam nag sañ-sañ suñu borom bi nga xam ne lu ko soob def te du tax waa xam dañ du tax mu wàññi ko dara a tax xelam dalul ba am na ko Abu Yazid Bustami nee na su ma xamoon benn jëmm ci njub ak tawxiid mu ànd benn bis ba dugg ci jàkka benn soo benn kenn rek ndox suñu diggante mu dee bu ma agsee ci moom du tax ma mën a waat ne dee na ci ngëm ndax xam gi mu xam kattanu iblis ak sañ-sañ suñu borom ndax suñu borom yuuliju fi layli nahaarahu kama yuuliju fi nahaari laylan azlama day tabbal guddi ci bëccëg di tabbal bëccëg ci guddi day tabbal ndund ci ndee di tabbal ndee ci ndund kon loolu tax na ñooñu ñépp ku la gën a jege yàlla rek moo la gën a amum tiit jibril ci boppam moo la dàq a jooy moo la gën a tiit moo la gën a ragal yàlla ndax safara bu ñu ko misaaloon fii da nga naan loolu mun la am dootoo lekkati dootoo naanati te waxtu wu déggee kàddu suñu borom mu ko day mel ne lëg boobu njombar boobu jaar ci naaj wu tàng wi ndax tiit ndax ragal suñu borom tabaraka wa taala kon nag ku la gën a jege suñu borom moo la gën la koo xam moo la gën a teewlu sañ-sañam bi du naagu ñukk ba suñu borom jox la assurance boo xam ne laa yaxtamilu shakk kenn mën a dana ci yow nga sikki sàkk ca foofu lañ bëgg a jëm jëlale naa ne jaam dana àgg ci boromam foofu bu jógee di dox ku tàggoog moom ku dajeeg moom suñu borom baal la say say bàkkaar jaam dana toll foofu ku bokk ak moom lekk suñu borom baal la say bàkkaar ñu wax Uwaysul Qarani fekk woon na jamono yonent bi sa alayhi wasallam ci li bari ci waxi mu arrixoone yi waaye yaayam ju mu doon toppatoo tax ñëwul gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko xam ne ndax daana wax la ajidu nafasa rahmani min janibil yaman mel ne ku ne xetuk suñu borom a ngi may xeeñ fii féeteeg yaman te fekk booba kookoo fa nekkoon daana junñu naan bari na jaam boo xam ne ay sagar lay sol tilim wañ so te bu nee suñu borom defal lii mu def ko abu taalib ibnul makki wax na ci xóotul xulub nee na inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne guñ ne ko woon bu saa taxaw mukk suñu borom dana ko fomm jaam ñooñu jaam boobu ñuy wax waysul qarani yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na abu omar yaag ali yéen a koy gis sidna ali nag sidna omar ñoo ko gis bañ ko gisee ñu taalal ko seen loxo ne ko ñaanal mu ne leen ku jóge ci yonent bi sallallahu alayhi kenn mu ñu ne ko ah yonent bi kat moom waxoon ne buñ ko ne leen ah Muhammad ibn Abdullahi mu ne ko ah ba sidna Abubakar sax mu ne ko ba sidna Abubakar sax gisul ci moom mu dul takk ndooram mu ne ko waaw yow ndax gis nga alxaqiqatul muhammadiya mu ne ko man ñaanoon naa sama borom mu won ma alxaqiqatul muhammadiya mu di ma muri kiiraay yi di muri di muri ba mu des juróom-ñaar fukki junni kiiraay yoo xam ne benn bu ma ca jege woon mu ne day sëñ Tuubaa nee na arayta nii sirra rasulillahi wa qaala laa ilaha illa allah Cheikh Ahmadou Bamba dafa toll woon tolluwaay boo xam ne liggéeyal na sama borom ba mu gërëm ko ba su ko neexoon jaam ñëpp bokk di jaamu suñu borom yomal xiyaam mu ne leen tabb mu ne ko tabbal leen safaram mu tabbal ko safara ta du ko ne lu tax wala jaam ñëpp bokk koy mooy ba keroog mu ne ko tabbal leen àjjana mu tab mu dal di koy mu dal leen di tabbal àjjana te du leen lu tax. ulamaa yi nee ñu nubuwa am na sirru boo xam su feeñoon la batalatil wala wilaayatu wilaaya am na sirru boo xam ne. su feeñoon la badalatil ibadatu su fekkoon ne suñu boroom muur na mbóotam doomu aadama yi moom rek la ñuy jaamu dootuñu jaamu keneen rawatina jëmm joo xam ne dangaa doon yonent bi zahir ak baatin ba nga xam ne képp ku la umpale mu wàññi ko képp ku la weddi alko tawaafu li ma alayya ankara indal ilahi wa nabi la ñu sikara képp koo xam ne weddi nga ma boo demee ca Kaaba ga di ko wërit yonent bi du la sant yàlla du la sant weesu na loolu nee na ajru lazi naazaani walam yatub shaqawatun taduumu fi ummil kutub yoolu képp koo xam ne xëccoo nga ak man dara te tuubuloo ko sab yool moo di texee di gu ñu bind ca ndeyu téere te doo situ ko far Euh, bu ma la bëggee wax ne ci misaal rek mën naa laa misaale sax ci leneen lu dul Cheikh Ahmadou Bamba pour nga nangu pour yow mi nga xam ne sax doob taalibe bi nga xamuloo ko nga xam ne li ma lay wax teguma ko ci kaw xalaat wala jort walla dara bëggoon naa ku xam dëgg-dëgg tasawuf ñu posé ma question yu bari yu xóot ci wet googu ndax ku ñu wax Sahl ibn Abdullahi Tustari kenn xaaluñu ñun fenn ku ñuy wax sax nu ma abdillahi tustari martaba bi bi leer mu xaqiqoon yëpp ne sëñ Tuuba àggoon na ci toxaluñu fenn ne àggoon na ci waaye nee na ba su borom bindee roox yi rekk te bindagul jaam ñi bindagul benn jëmm def leen ci payam ba mu ne alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom te rooxu yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam njëkk ne balaa rooxi yonent yëpp tegu ci ne balee rooxi awliyaaw yëpp tegu ci yu siddiqoona yi ak shuhadaaw yi ak saalixoona yi ba mu des ruuxu ñi nga xam ne yéefar la ñuy doon ñu ne bale ci kaw lu leen neexul ci kaw sañu la bañ sax ibnu abdullahi nee na keroog bis booba maa koy fàttaliku bu rafet nee na ma féete woon ndeyjoor maa ngi leen di xàmmee ba tey ñi ma féete woon xam naa leen keroog ñi ma woon ndeyjoor ci kanam xam naa ñu nekkoon ci sama gannaaw xam naa leen bisu keroog laa tàmbalee tërbiyee samay taalibe ñu nekk ci seen ndiggi baay di wàcc ba ci seen duuri ndey ba ba ñu ñëw àdduna Cheikh Abdul Wahab Saani nee na suñu xamal na ko képp ku jébbalu ci moom bérébam ca àjjana ñaata fan lay dund xamal ko turu ndeyam ak turu baayam ak li muy ko. ñu war projet mu xaadimu rasul ay euh, maqaamaam fan la ko Serigne Sam féetale ak yu mel noonu baab yi nga xam ni dox na ko pour àgg ci boromam yooyu nga xam ne dégg na ko te amu ci lu ko leer salaamaaleykum sëñ Alassane Mbaye may laaj nee na dafa am ku ko ne sëñ Tuubaa bi mu daataan am martaba xaadimu rasul mu tudde ko ko jéggi na juróom-ñeenti étape bi ma laaj itam ci gannaaw loolu man fan laa classé maanaam fan laa féetale fan laa teg Cheikh Ahmadou Bamba maanaam na ma ko gise daal ci biir gaañi waaw defe naa bokk na ci ay question ñi nga xam ne nee ci biir murid yi am na suñu si jàppee Cheikh Ahmadou Bamba ne yàlla la moom la bëgg a tontu ne laaj bu njëkk bi nekk juróom-ñeenti étape yooyu maanaam juróom-ñeenti jaar waay yi mu jaar yooyu dëgg la lu leer la ne bi mu daataan nekk xaadimu rasul jéggi na ko waaye loolu taxu ko woon a nekk xaadimu rasul ndax ñeneen ñu dul moom jéggi nañ ko te nekkuñu xaadimu rasul juróom-ñeenti étape yooyu mooy lan lu yomb la mooy rek li ñu tuddee maqaamaatul yaqin ndax yoon wi yoonu tasawuf rek laa wax kon yoon yu bari yépp ci biir la nekk ndax yoon yi jëm ci yàlla nee ñu mu ngi bare na nooxi bindeef yi te xam sharia ak appliqué ko benn rek la ci ak li ci nekk ci diggante bi ciy xatar maanaam ciy danger ci li ma waxee woon sànq ci sañ-sañu suñu borom waaye maqamat yaqin dafa dugg ci taxliya li ñuy wax taxliya mooy jiitu taxliya topp ci taxliya mooy lan ndax li nga bëgg a def dara danga koy raxas ba mu set mooy jëmm ji nga bëgg àggale ci boromam da ngay raxas xolam ba mu set maanaam jikko yu ñaaw yépp dañ ci moom nga dox digganteem ak lëndëm booba ngay soog a mën a def sa ñam wu sell ca ndab la bi nga dindee jikko yu ban yi ci waaj yi itam dox digganteem ak lëndëm nga ciy mën a jëmbat lu baax la nga bëgg maqamatul yaqin mooy ragal yàlla na mu ware dëgg dëgg ragal yaakaar yàlla na mu waree dëgg-dëgg yaakaar te ragal gi du yàq ci yaakaar ji dara bi ci wàññi day yaakaar gi nga ko yaakaar it du yàq maanaam du wàññi ci ragal gi dara di sant yàlla ci xéewal yépp nga ca war muñ muñ gu rafet ci lépp loo gis ci àdduna di tuub foo toll sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen tuub man de bis bu ne danaa tuub lu ma téeméeri yoon daf ko waxee noonu rek waaye nëmmul lim bi bari waaye gi la jublu dëddu nga àgg ca dayo dëddu ba wakiilu ci yàlla bàyyi kook sa mbir nga àgg ca dayo ba riba mooy lépp lu yàlla def mu neex la nga gërëm ko foofu am nanu xisa bu ndaw bu ñu ci wax Cheikh Ibrahima mu Adham doon na tukki dem ba jublu ba daje benn soldaar soldaar bi di ko laaj dëkk bi yoonu dëkk bi fan la fekk na boobu moom mu ngi ci xaal boo xam ne xamul ci dëkk lu dul bàmmeel yi loola di dëgg fu moom mu joxañ ko bàmmeel yi kooku defe ne daf koy foye mu ngàdd ko mu rot ci suuf ba mu jógee mu delloo laa laaj ba dellu ko laajaat dëkk bi laa lay laaj mu joxañati ko fa mu ko joxañoon mu dóorati ko mu daanu ba ca ñetteel ba ki mu àndaloon agsi ne koy ay waaji de yow xanaa xamuloo ne kii mooy Cheikh Ibrahima ibnu Adham li lay wax mooy dëgg si moom fooyewu la mu ne ah kon dana ma baal sëñ bi baal ma mu ne ko waxtu woo ma dóoree ba ma daanu ba ma daataan jóg ñaan naa sama borom ba mu xamal ma ne ma baal na la ma soog a jóg ñu ne kookoo àgg ci yàlla aarif billaahi ba ne déedéet du kooku Cheikh Abdourahman ibnu Awf mi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo àgg ci yàlla ndax mu ne ko lu mu def mu ne ko moom di ba mu xëccoog benn soxna diggu tool kii ne ko fii la rëdd yi yem maa lii kii ne ko déedéet loolu bokkul sa sa tool sama tool la fii la rëdd yi jaar mu ne ko yàlla na la yàlla rey lakk la soxna sa jékki ba guddi mu jóg bëgg a sempi bante yi toxal rëdd wa daanu ci kàmb gu ñu taaloon ab xatax dal di dee mu ne ko naka nga waxee ne kii nga xam ne dañ koo tooñ ñu ko ngir yàlla lu dul di fayu na mu gënee àgg ci yàlla ki nga xam ne lu yàlla def neex na ko jëlale naa ne toppul waa ji benn xaq waaye day taxawu suñu borom ko ba mu xamal ne ko baal naa mu soog a jóg mu ne ko waaw kii dafa toll ci maqamatul yaqin rek lépp lu suñu def neex na ko te jaam ñëpp yërëm na leen ngir suñu borom kee nag dafa doy suñu dafa wees foofu doy suñu borom ba mu teg ko place boo xam ne sañ naa jëfandiku si jaam ñi ku jàdd sañ na laa yar dégg nga lépp lu ko ne sañ na koo def si jaam ñi kooku gën a àgg ci yàlla moo tax ma ne maqamatul yaqin taxul sëñ Tuuba nekk xaadimu rasul kon riba jooju ñu waxoon mahabba ci topp moo di sopp sopp amulub dayo gaa ñu rawante nañ ci sopp yi maqamatul yaqin yooyu ñaari nit mën ngaa gis téeméeri nit kenn ku ci nekk toll ci maqamatul yaqin te du tax ñu yem ndax jëmmi ci seen bopp ñoo wuute li sëñ Tuuba waxoon ne bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi bu leen ma sikk sikk leen lawbe bi moo di jëmm ju nekk yàllaa ko bind nalaw ba ba yette këll ba boo yéenee boroom këll bi li ci fees nga ko mën a defal la ca xajul xaju ca sëñ Tuuba ñi ko dëngaloon seenu këllit ku ci nekk feesal na ko waaye taxul jaam ña yem moo tax mu ne bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi bu leen ma sikk sikk leen lawbe bi kon gaañu ci mahabba ak mboolem étape yi ñu waxoon muy juróom-ñeent benn bu ci nekk dañ caa rawante lu toll ne diggante asamaan ak suuf mahabba boobu Muhyiddin Ibn Arabi nee na awliyaullahi wali suñu borom yu mag yi nga xam ne jalaalullahi daf leen di jàpp ak mahabba fi shawqi ba ñu seey ba ruy nekk ndox nee nañu ñooñu de li ñu ci amee de tabii man mi nga xam ne li ma ci amee ilaahi la buñ ci fompoon lu tal ni teg ko ci juróom-ñaari asamaan yi dana ko ruyal te man yëngalu ma sax kon mahabba dana foor jaam yàlla yi mën nañoo rawante ci lool ci mart euh, étape yooyu benn bu ci nekk bu ñu nee nag loolu taxul si Ahmadou Bamba di Cheikh Ahmadou Bamba gis ngeen tax ci njuuj njaaj bi si sëriñ Moussa Ka di wax naan ko maqaamaati junney dee ki booti tayfoor ci sag raw nga ko làqoon te tax ci laa foor Cheikh Ahmadou Bamba bu mu weesoo yooyu waxoon naa ci exposé bi ne ne dañu seet xoli jaam ñëpp mu ëpp ci cofeel ci yonent bi ak ci suñu borom ba tax ñu tànn ko jox ko xaadimu rasul def ko xaadimu rasul loo ci ay xususiyaatam yi nga xam ne moom la bëgg a waxtaane lenn la ci bi nga xamee ne juróom-ñeenti étape yooyu nit ki matale na leen gannaaw loolu ci la taxañu ñeenti dee yi ma waxoon kon waa ji foofu weesu na li ñuy wax muxaadara lan mooy muxaadara muxaadara mooy jaam bi nga xam ne ak ragalam yàlla tollu na ci mel na yàlla su doon jëmm sapp ko taxawu ko jaasi fu mu jàdde yoon wi mu caw ko ko nga xam ne li ñuy wax siraatul mustaqim limaam alxasaali misaale ko ne mooy alxuluq xuluqul muumini dëgg jikkoy jullit bi dëgg nga xam ne léppam daf koy natt ci àndaari sharia ba du ëpp du yées ak tabeem ci andiwaari sharia la koy natt waaye du doon tabe gi nga xam ne tabe rek la ci moom dafa ndax ku tabe dëgg maye day neex ci yow loolu taxu koy joxe lépp lu mu joxe ngir yàlla tax mu dem ci xeeti jikko yi ba yépp jeex ñu ne kooku ni mu occupé juste milieu ci mboolem axlaaq yu tedd yi maanaam jikko yu rafet yëpp mu ngi mel ne tey bu ñu nee nit kaa ngi jéggi siraat boor bii safara la di rëdd wu jub boor bii safara di rëdd wu jub bu ñu fa doon mellantaan teg ci digg bi ngir muy daw boor yi gën a tàng ci wet gi di daw barab yi gën a tàng ci wet gi dañuy fekk mu deewee ci point boo xam ne bu équidistant maanaam buñ nattee yi digganteem ak wet gi ak digganteem ak wet ñoo yem képp nga xam ne bu fekkonte ne rëdd wu sew woow yi nga xam ne digganteem ak tàng-tàng bee ak digganteem ak tàng-tàng bee ñoo yem képp mooy dee bu mucc ba noonu nga xam ne buy dox du jeng benn bën bënu pusa ci gën a jëm ci genn wet la jikkoy waa ji ci àndaari sharia am mate ba du yokk du wàññi li ko sharia ak digal taxul mu àgg ci ak axlaaqul muhammadiya ndax siddiq pour nga nekk ko juróom-ñaari charte yi nga xam ne moom la limaamul xasaali yi wax nit ki bu jóg xaadara noonu mu teewloo ne suñ borom a ngi ko sapp ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na al ihsan ni mu ko firée mee di an taabudallaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu innahu yaraak booy jaamu yàlla nga mel ne yaa ngi koy gis ndax ni ngay teewal ci sa xol ne boo ko gisul moom mi ngi lay gis noonu nga koy teewloo ba nga xam ne dara ci adduna loo xam ne lii doo ko ñemee def ci teewam ak màggam doo ko def mukk mukk mukk ndax xaala boobu nga dëkkee kooku mooy muxaadara boo fa jógee yaa ngi àgg ci mukaasifa mukaasifa mooy bu jikko yu bon yépp dañee lépp lu di bëgg adduna dañ xol bi day set xol mooy bérébu ruux ruux mooy bérébu sirru xol bu setee lépp lu koy xëcc jëme ci adduna tàggoo naag moom amatul benn rapport ak adduna bu ko defee li ñuy wax fatxu day ñëw day jànloog ruuxi malaayika yi ak yonent yi di jànloog aras ak kursi yu ak lawxul mahfuz di ko jàng waa jooju nga xam ne mu ngi toll ci euh, jóge na ci muxaadara toll ci mukaasifa bu si jógee day dem ci musaahada musaahada nag ni ma misaale woon ne nit ki ba mu séenee safara yi muy takk mu xam ne safara luy leeral la luy lakk la lu tàng la boo ca laalee tàng foofu la ci xam-xam yam léegi kenn ki moom dem na ba àgg ca teg ci loxoom xam ni mu tànge kooku am na ci xam-xam waaye ki ko raw mooy ki ñu ca sànni ki ñu ca sànni muy baddaañu xamatul dara ci adduna nga xam ne ci moom daal ci xalaatam ak xelam dara lu dul safara amatul safara ko wër wet bu nekk féete ko kaw féete ko suuf féete ko ndeyjoor ak càmmooñ comme ku lab ci géej ni la ndox mi di mëri wet moo seetoon nag bu ca bu ca ba tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba nga xam ne daanaka bu ko yàqale si dara si mel na meloon moo tax ñu ne wàllu day yéeg yonent day wàcc yonent foofa lay tàmbalee la mu gën a niroog nit ñi rek ci la gën a mate ndax nit ñi gën koo roy ndax nit la koo xam ne dafa indi mission boo xam ne lépp lu ci nit ñi war a def daf ko war a jëf ñu gis dégg nga loolu danañu indi ci nu waxtaane wa innaka laalaa xuluqin azimin waaye waa bi nga xam ne weesu na étape boobu ba nga xam ne léegi amatul dara loo xam ne loolu dana ko def tasir ci moom ulamaa yi di ko misaale sayyiduna yusufa alayhi salaam bi nga xamee ne zaliqa mi ko doon sàkku bañ ko tëjee ci kaso ba bañ ko génnee te mu évité ay nit rey ay nag di leen dagg loo yàpp wi ñoom ñi ko mësula gis bañ ko gisee dañoo tiit ne ngam di ko xool ba dagg seen i loxo moom nga xam ne tàmm na koo gis loolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram di ko doxal mooy di leen seet ba xam ñii ngeen di dagg seen loxo pour ba ëllëgee li ngeen ko doon ñaawale mu ñaawale leen lu ko ëpp ñu ne kon ci zalixa ci bopp moo toll ci tamkin ci mbirum Yusufa ñele ñoo toll ci fanaa rek ci diggante bi moo toll ñoo toll ci mushahada boo xamee ne nag jaam bi muhaadara wes mu kashifa ba dikk ci tamkin tamkin boobu ci boppam noo ngi bëgg a dem ci misaal mi nga xam ne moom waxuma xaadimu rasul bi ñu ko tudde ndaxte loolu taxsis la ndax fadlu lu ñu tudde ngëneel ñaar la al fadlu xusuusi ak fadlu fadlu amaliyun wa fadlu xusuusiyun jëf joo xam ne mérite la da nga koo jëf ba ñu may la ko nit ki ñi xare woon badar ak ñi nga xam ne ñoo dàq jaamu yàlla ci adduna ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jëf yeneen jëf yépp ak amalu euh, fadlul xusuusiyun mooy euh, ngëneel loo xam ne dafa neex yàlla rek mu def ko ci yow li nga xam ne noonu la Cheikh Ahmadul Kabir ne li nga xam ne moom la nee na sëñ daaru ay njaay la ko góor jiitoo ci yàlla la ko nit di jiitoo ci yàlla ba mu topp la luy soob sa la mu def ko ci jaamam waaye du seegin muy loo xam ne góor guy takk tubé rek koy liggéey loolu mooy fadlu tax fadlu soo ni nga xamee ne màkk noonu la gën a béréb yi ak madinatul munawwara Makka ak Madina liggéeyuñu dara lu pàkk yi ci des liggéeyul li nga xam ne jàkk yi noonu lañ gën a marché yi fadlun taxsisiyun xam ne bisu yeneen bis yi fadlun taxsisiyun la li nga xam ne weeru koor noonu la gën a yeneen weer yi fadlun taxsisiyun li nga xam ne laylatul qadr ci biir ramadan fadlun tax noonu la gën a yeneen weer yi du loo xam ne ñooñu ñoo ko sàkku nu neex yàlla mu jëf loolu moo tax xaadimu rasul taxsis la goo xam ne suñu borom moo ko defal daanu ci bukk